أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kon ginnaaw bi ñu sant sunu Boroom tabaaraka wa ta'aala di julli ci Yonent bi di ndawam alayhi salatu salaam kon insha allahu taala tey ñu ñëw ngir tàmbali e, loo xam ne liggéey bu bees lay doon insha allahu taala e, ginnaaw bi nga xam ne lañu gisoon ci lu weesu woon li nga xam ne mooy firi boo xam ne bu gaaw lay doon e, matnu Umdatul Ahkaam bu al Abdul Ghani al Maqdisi rahimahullahu ta'ala ginnaaw gi ñu gisoon tegoon ci li nga xam ne mooy matnul arba'iin an-Nawawiyya bu al nawawi muy 42 xadiis yoo yële insha allahu ta'ala tey ñu jël bu bees boo xamante ne nii ba léegi. imam bi ñu mujjee tudd léegi moo ko bind muy al imam Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi muy kitaabu Riyadu Salihin kitaabu Riyadu Salihin min kalami sayyidil mursalin muy téereem bu am solo boobu di Riyadu Salihin muy Riyad mooy pluriel rawda ah rawdatun mooy aljana la tool yu rëy yooyu ta baax ta ta ta ta am solo as-saalihiin ñeel ñi nga xam ne ñoo ñu baax ñi min kalaami fayen bi jàpp ne fii mu ne ab tool la boo xam ne ñoomin mango ki ñoomin orange ñoomin pomme ñoomin poire ñoo fa ne mu ne ah yooyu baax na de waaye min kalaami saalihuuna yi moom <laughs> min kalaami xayril min kalaami sayyidil mursaliin lii nag mu ngi jóge ci kàddu yu waxu xadiisu sayyidil mursaliin ki nga xam ne mooy sangu ñi borom bi tabaaraka wa taala yónni ñu yonent yi alayhimu salaatu wa ah, moom nag moo gën a gudd yiñ la tuddal sànq moo gën a gudd umdatul ah, moo gën a gudd tamit li nga xamante ne nii mooy al arba'in Eh, ndax riyaadu saalihiin bi insha allahu taala dinañ gis li nga xamante ne ni moom la al imaamu an-Nawawi ci boppam defal boppam muy muqaddima muy mbëmbëstal mi moo ko defal boppam wax lu tax mu bind ko ak lan la ci jub lan lan moo tax mu def ko waaw lan moo ko yóbbee ci mu bind téere bi insha allahu taala xadiis yi nag yi mu ci indi yëpp dix-huit mille non dix-huit cent quatre-vingt-seize la loolu mooy la mooy mille huit cent quatre-vingt-seize xadiis mille huit cent quatre-vingt-seize ñun arbaina yi ñaata la woon quarante-deux euh, euh, umdatul ahkam bi ay côté quatre cent et la woon léegi kon nañ imaginer ni kon bii moo gën a gudd ah hadith yoo am mille huit cent quatre-vingt-seize hadith insha allah moo tax euh, mooy gën gudd mooy gën yàgg waaye insha allahu taala comme li al imam wax comme niñ koy gisee noonu mu ko tudde loolu la ndax yonent bi kat sallallahu alayhi wa sallama moo wax ci xadis boo xam ne mu ngi ci sunanu tirmidiyu wa kazaalika qad rawaahu al imaamu ahmad an sayyidina anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu bu dee riwaayay sayyidina anas yi ñoom wér nañu bu dee say jaar na tamit ci sayyidina abu hurayra nga xam ne al imaamu tirmidi moo ko solo waaye eh, riwaaya boobu dafa da'if ndax dafa am benn majhul boo xamante ne nii kenn xamu ko ku nekk ci càllale bi eh, nga xamante ne nii <clears throat> muy Humayd al-Makki moom majhul la te moo nekk ci càllale bu nga xam ne yoon bi yoon bi hadith bi jaar ci Seydina Abu Hurayra sinon bu dee bi jaar ci Seydina Anas te imaamu Ahmad ak imaamu Tirmidhi rahmatullahi alayhima daal di koy solo boobu wér na Seydina Anas radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa de neena ida marartum bi riyaadi aljannati farta'u qaalu wa maa riyaadu aljanna qaala sallallahu alayhi wa sallam xilaqu zikr waaw mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dane leen ida marartum yéen sama saxaaba yi te bu leen ko waxee mooy ñun ñëpp la ko wax waaw amruhu lissaxaaba radiyallahu anhum huwa amruhu sallallahu alayhi wa sallam li jamii ummatihi waaw digal gu muy digal saxaabaam yi dara mooy digal gu ñu ko digal ñun ñépp ndax ñoom la amaloon face à face waaw ñoom la doon waxal à moom xeetam ba ilaa yawmiddin mu ne ida marartum bu ngeen rombee bi riyaadil janna ci li nga xamante ne mooy tooli aljana yu màgg yoo yële ta baax waaw bu ngeen ci rombee benn ci yoo yële waaw nga xam ne mooy suuf soo xam ne day wert bari ay ay ay mooy tool rek ay gàncax yu am solo mu ne bu ngeen ko rombee farta'u na ngeen ci nekk lekk ci toog leen lekk naan waaw fóoyteefu leen bànneexu leen yaatal ca lekk ga ak naan ga bu baax waaw léegi saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom xam nañ ne mbir mi nekkul li sayeen bi naroon a xalaat kene mooy bu ma rombee toolub jàmbur ci mbedd mi sawaay wala ci àll bi gis màngo ya baax lool ci àll puut bi mbaa euh, fa mu am rek ma dugg tàmbalee xéewlu ñoom xam nañ ne du loolu <laughs> waaw <laughs> moo tax ñu ne ko xaalu qul qul ñu ne ko ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam wa ma janna mais lan mooy jardin aljana xam nga aljanna ci boppam mooy jardin nii nii mooy mooy yu bari yi nga xam day bari ay ay ay ay ay yi nga xam ne yooyu ci aljana lay bokk waaw garabu gàncax yu naat yu da baax yoo yële bari foytéef yu aljana yooyu waaw yonent bi alayhi salaatu waa luy loolu qaala mu ne leen alayhi salaatu wassalaam xilaqu dhikr waaw mooy jataayu wërngalul nga xam ne li ñuy tooge bu ñuy sikkar ak di jàng ah xilaqu zikri jataay yi nga xam ne fa la ñuy tudde borom bi tabaaraka wa taala fa la ñuy fàttalikoo borom bi tabaaraka wa di nekk en connexion ak moom ci di ko tudd bil aqwal ci làmmiñ yi waaye wal qulub ak xol yi ak axwaal yi lépp di synchroniser tudd borom bi waaw xilaqu zikri muy yi nga xamante ni ñooy euh, euh, jataayu yu ñuy tudd yàlla moo tax ma ne imaamu Nawawi rahmatullah alayhi li mu tuddee téereem bi lool la waaw te min kalaami riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin waaw ci waxu mu koy tibbee loolu li ndax waxu yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la misaal la waaye waxu yonent bi alayhi salaatu salaam moo raw ay jardin waaw ni nga ko mën a misaale noonu waxam yi loolu la mooy yi nga xam ne ñoo lay dugal ci jardin wu ma'arifullah yi nga xam ne mooy tax nga xam borom bi yi tax ngay ngay connecté ci sa borom di xam sa borom te loolu mooy aljana ji nga xamante ne mooy aljana ji gën a kawe waaw aljanaay nànd ci borom bi aljanaay xam sa borom aljanaay jege sa borom aljanaay di fee ci géeju borom bi tabaaraka wa taala ajjana jooju moo gën a rëy gën a nga xam ne moom lañ naan anhaar day am ay ay dex waaw masalul jannati allati wu'ida fiiha anhaarun min maa'in ghayri aasin waaw aw ghayri aasin loolu ajjana jooju ni muy rëy rëy rëy bii moo loolu nag moo tax mu tudde ko nii ku bëgg ñam ci ajjana joo taji ji ne te yonent ma saa saam ne bu ngeen ci rombatee bu mel noonu ne na ci yaatu ca lekk nga ngeen cay laal ak naan ak lekk ga ak naan nga mooy lii te moom lañu alquran bi wax naan wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun waaw gis nga ci am sama ngërëm man borom bi tabaaraka wa ba mën a nekk ci sama sama keppaar am sama ngërëm wa fii daalika falyatanafasil mutanafisun ñiy concurrence di njëkkalante ah nañu njëkkalante ci lii fii la fii la concurrence bi nekk waaw fii la concours bu mag bi ne ku la fi raw nag raw na la ilal abad raw na la ba ba ba ba ba ba bana yàlla yàlla yàlla yi leme suuf ak ginnaaw ba mu ko lemmee sax ba mu ko ba mu ko lemee ba yow mal xiyaam kooku raw na la waaw waaw léegi nag imaamu Nawawi rahimahullah dafa def introduction bu am am solo boo xam ne après dañ koy liir insha allah ba mu jeex xaw na gudd tuuti par rapport ak yi ñu génnoon boo ko méngali Riyadu kii bi euh, euh, al arba'in bi bii moo gën gudd tuuti introduction bi li ñaan borom bi tabaraka wa taala mu daal di ñuy yombalal euh, def ñu def ko li wajihil karim te mu nekk loo xam ne lu muy nangu la boole ko ci jëf yi nga xamante ne nii comme nit ki bu saraxee yonent bi alayhi salaatu salaam borom bi da koy nangu di ko fulandil comme kenn ci yéen bu yoree aw as moolam faxal fasam wu ndaw ni mu koy toppatoowe ba mu màgg yal na borom bi tabaraka wa taala daal di def loolu la wa ma zalika ala bi aziz insha allahu taala nag e, ñu koy tàmbali tey mu dëppoog li nga xamante ne ni mooy e, vingt six du mois rajab vingt six aljuma ajjuma vendredi e, ñaar fukki fan ak juróom ci weeru rajab nga xam ne koor gi weer wii di dikk di moo ci tegu après ramadan te bés bii nii ci guddi gi euh, muy guddeeg vingt-septième jour ci la li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim wax ne ci la euh, al isra wal mi'raj amee woon euh, ndax loolu wuute la du du du consensus de du loo xam ne boroom xam-xam yépp a d'accord ne laylatul isra yi wal mi'raj yi guddi gi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaam daal di woon ràññaale que ne tey suñu bés bi ñu nekk àjjuma tey ci guddi gi ci la nekkoon loolu dafa gën a siiw léegi waaye wax yi bari woon na comme ni nga xamante ne ni noonu la ko boroomu xilaasu zahabi fi siirati xayril arabi alayhi afdalu salaatu wassalaam di sayyiduna alxaaji malik alayhi ridwaanul maliki waxoon wa fii zakin qad xalat min shahri mawlidihi min an-nubuwwati amal hubbi lil qudami wa qiila fi rajabin fi daalika al amalu al aana assalaamu ala al muxtaari zil qadami mu ne wa fii zakin ci bésu vingt-septième bés ci guddi fii zakin vingt-sept vingt-sept mooy ñaar fukk ak juróom ñaar qad xalat yoo xam ne romb na min shahri mawlidihi weeru juddoom bi moom alayhi salaatu wassalaam benn wax la daa boroom xam-xam yoo xam ne dañ ne non isra wal mi'raj mu ngi xew rabiul awwal la xew xewul fenn rajab waaw le vingt sept rajab non le vingt sept euh, du mois euh, weeru gàmm voilà mooy ja euh, weer wi yonent bi alayhi salaatu wassalaam juddu waaw moo tax mu ne amal xubbi muy atum fukk ñaar muy ginnaaw bi koy borom bi yónnee te mu nekkoon makkatal mukarrama mooy douzième année bi ca la xewe woon benn at lañ ci teg après mu gàddaay dem madinatul munawwar ala saakini afdalu salaatu wassalaam lil qudami ñeel sang boo bële nga xam ne moo bari ay maye moom alayhi salaatu wassalaam nga xam ne moo rawoon kar riixil mursala moo rawoon ngelaw lu ñu sànni ci mën a joxeem ak tabeem ci bépp wàll nag mu ne waaye waqiila fii rajabin waaye nee nañu ab xam nga kon premier bi ñee la lay wax le vingt-sept ci weeru gàmmu rabiul awal mu ne waaye nee nañ am na ñeneen ñu wax leneen ne fii rajabin déedéet ci mois rajab gii ñu nekk fii zalika mu mooy le vingt-sept ci mois wu rajab muy dëppoo guddi gii ñu jëm ñun tey insha allahu taala loolu nag dafa gën a siiw mujj gi mujj gi ñaroon wax lële ak yeneen wax du yooy kese de sinon attends am na ñoo xam ne dañ ne euh, rabiul aaxar la du du sax rabiul awal xam nga rabiul awal mooy weeru gàmm mais rabiul saani mooy bi am na ñu ne weer woowu la ci la yonent bi saa saam rañaale woon am ñeneen ñu mukk bàyyi leen li ngeen di wax ci weeru koor woon am ñeneen ñu ne mukk bàyyi leen li ngeen di wax shawwal la woon mooy lan weeru kori ci la xewe woon waaw sauf que ñi nga xam ne ñoo wax le vingt ci mois rajab ñoom ñoo ëpp léegi ta wute bi nga xam ne moo am ni ñu tuddal ko ci lu gàtt dafa mujj ràpp daanaka gisatoo koy wax naan euh, lële euh, noonu la demee sinon am na ñoo xamante ne ñu mag ñoo xam ne dañoo jàppoon ne affaire bi euh, lii la comme al al imaam Ibnul Asir rahimahullah moom dafa jàppoon ne de toute façon ci weeru gàmmu gi la woon rabiul awwal voilà kon nag. loolu noonu lu ama am solo la kon nag lool du léegi moo tax mu ne fii daalika al amalu al waa léegi moom lii lañuy wax moom la ñuy jëfee ci biir boroom xam-xam yu mujj yi que ne weeru vingt sept euh, vingt sept jours du mois de rajab waaye loolu ginu la siiw non ginul woon mooy moo gën a siiw léegi waaye du consensus du li nga xamante ne nii mooy euh, euh, dafa nekk ijmaa que ne boroom xam-xam yépp ci dëppoo woon noonu la ma sa demee déedéet kon affaire bi loolu la insha allahu taala nag di ñaan a ah, boroom bi tabaaraka wa def lii nii nekk li nga xamante ne nii euh, euh, ak rañaan lay doon waaw dañu ciy may ñu man di dëkk ci rañaan waaw képp koo xam ne déglu na ko euh, takk na li ci biir takkuk jëfe ak fexe di tënku ci li nga xamante ne mooy waxu yonent bi alayhi salaatu wa salaam akum jàngaleem yi nga xam ne moom la fi al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala dajale fii yal na borom bi may la loo lële waaw nga nekk koo xam ne daa iman yow na ngay mujj di nekk di rañaan rek ci borom bi tabaaraka wa taala ay isra yu bari yoo xamante ne nii yow sa diggante sa borom la te loolu it jafewul borom bi yal nañu ko defal. kon euh, insha allahu taala euh, kon mu dëppook li nga xamante ne nii ci wàllu atum grégoire vendredi 17 février ah 2000 allahu taala xam naa kon <clears throat> dañuy yem noonu ci mbëmbëstal mi bii di ñëw insha allahu taala ñu dugg directement ci al imam an-Nawawi rahimahullah li mu fa def nga xam ne wallahi mooy ki ñi nga xam ne borom bi dafa barkeel seenu dund ndax al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala boo koy dégg jàpp ne fii mu ne daa waroon a nekk pa boo xamante ne imaam an-Nawawi muy génn àddina quarante cinq ans la waaw quarante cinq ans bari na ñoo xamante ne nii léegi ñii ci bi ak ñi ñu mag ne ñoom ñoo yi ñu am ko woon waaw moom quarante cinq ans waaw ci génn àddina te xoolal liggéeyam yu mag yi moo tax li am solo mooy dund gi borom bi dañu ko jox ngir ni jaamu ko comme ni nga xam ne noonu la ko waxe noonu la ko al imaam euh, di junjaate di indi aaya yooyu ci biir introduction bi euh, di ñaan borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne moo def barke ci dundam yal na boroom bi yokk ko ay leer fa mu ne euh, yokk ko ay ay def na ak nangu ci bindam yi mu bind waaw ku gis Riyadus Salihin li nga xam ne noonu la tase ci àddina bi li tax mu tas parce que ka koo doon def yéeneem dafa sell waaw borom bee ko taxaw na jóg borom bi nangul ko ko te mu def ko ci li gën lu nit mën bind muy waxu yonent bi alayhi salaam nga xam ne wahyu la bu ko borom bi tabaaraka taala wahyu ngir mu gindi nit ñi génne leen ci lëndëm dugal leen ci ay leer képp nag koo xam ne yaa ngi dox ci loolu lële